kon ñu war a gis laaya bi nga xamante ne mooy fukk bi ak benn baada a'uudu billahi min alsheytaani irrajim yaa ayuha alladina aamanuu laa yasxar qawmu min qawmin asaa an yakunuu xayran minhum wala nisaau min nisaain asaa an yakunna xayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanaabazu bil alqaab bi'sa lismul fusuuqu ba'dal iimaan wa man lam yatub fa ulaa'ika humu zaalimuun suñu boroom kon di wax daaw na yaa ayyuhal ladiina aamanu ba léegi mu ngi wax jikko yi nga xamante ni noonu lañu war a mel ak yi nga xam ne noonu lañ war a moytu bu ñu mat bëggee am ci appartement yi nga xamante ne nii. ñooy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yi nga xam ne mooy ñi jagoo ko moom kese ñi nga xam ne moom moo leen jagoo moom lay utal ay néeg foofale mu ne yaa ayyuhal ladiina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa yasxar bu mu di saboote qawmun am ñoñ min qawmin ci ay ñoñ bu pël bi di saboote ñi nga xamante ñu ñooy séeréer yi waaye bu séeréer yi di saboote ñi nga xam ne ñooy joolaay wala balante yi di saboote ñi nga xamante ne nii ñooy mànjaak yi déedéet loolu bu ñu ko def de teg ko rek parce que ñoom daal ñoom ñooy diw kon nag ñële duñu dara waxuñu nag kalante kalante lool lu baax la waxuñu lool de nga xam ne loolu ci jàmm la tegoo lii mooy ñoo xam ne ci xolam la jàpp ne moom kee moo ko gën di ko saboote ndax moom moo ko gën parce que diw la daal wala moom mooy diw wala ñoo xam ne sax da ngay gis ñoo bokk comme que moom am na lu ko teraanga gu ko yàlla defal ci wàllu àddina mu foog ne moom daal ak juddoom nekk li nga xam ne mooy mooy woor juddoo ñeneen ñi moom ak leen seenu ak seenu juddu moom nekk weñ mu ne loolu nag bu ko kenn def laa yasxar bu mu di saboote qawmun benn ñooñ min qawmin ci yeneeni ñooñ asa ndax amaana ay yakunu gaa yoo yële ngeen di saboote xayran moom ñoom dañoo gën min minhum ñoo gën ci ña leen di saboote wala nisaa'un waaye it bu mu saboote ay jigéen min nisaa'in ci ay jigéen bu ñu toog naan moo géer yi moom ñoo gën tëgg yi wala ñoo gën ñeeño yi ana loolu waxu lan la loolu teguwul fenn lool lu dul ci xelu ña koy wax wala nga ne ñeeño yi ñoo gën géer yi loolu it teguwul fenn nga naan man moom nga xamante ni nii deru gar mi piir man mii nga xam ne loolu moo teguwul fenn lool la alquran di wax nii kullukum amin adam comme li yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ne yéen ñépp ci maam aadama alayhi salatu wasalaam ngeen soso wa aadamu min turaab te seydinaa aadam moomu di maamu ñépp min turaabin ci suuf la jóge kon ana fan la fi kenn gën kenn bay wax ci loolu noonu le man maay kii wa kii moo tax waykatu arab bi waxoon ne man daal gis nga gaay bu ñu fi nekkee naan naan naan bu ñu fi nekkee di puukare wonte naan man daal kii woy sama maam ak kii woy sama maam ak kii woy sama maam yow moom demal ci ki nga xamante ne nii mooy Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam nga toog fa mu ne kon bolla nga ne man daal l'islam mooy sama mooy sama waajur comme li mu waxee ne abul islaamu laa axali laa abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi mu ne ku la wax daal ne ko abil islaam man daal boo gisee nit ñuy puukarewoo ci ay askan yuñ bokk jàpp ne loolu tax nañu gën nit ñi toog ci xefu nit ñi yow waxal ne man daal sama waajur mooy lislaam waaw ida ftaxaru bi qaysin buñ fa newee ñoom arab yi di comme arab yi niñ doon puukarewoo naan man ci tribu waaso waa qays wala waaso waa tamim laa bokk mooy bu dee ñun ñu naan la man maay doomu diw ak diw man ñii nga xamante ni nii suñu der suñu maam moo job maloon tubaab yaag yooyu ak tamit kenn masuleen a jam ñaajeeg waxu façon wax yooyu yow daal demal nga toog ne man l'islam mooy sama baay wala nga sax ci doom maam aadama alayhi salaatu wassalaam buñ ñëwee nag di yéeg di yéeg ba agsi ci moom nga ne leen ah ndek mooy seen maam ñu ne waaw nga ne man de xamoon naa ko bu yàgg moo tax lu ma ci sama bopp te sama maam yonent la ndax maam aadama yonent la alayhi salaam wassalaam alayhi salaatu wassalaam kon mu ne kon bu mu saboote ay jigéen min min in wala nisa du caagante ne ay jigéen wala nisaaun du caagante ne ay jigéen min nisaain di saboote ay yeneen jigéen asaa ndax amaana an yakunna xayran minhunna te asaa gi suñu borom di wax nii sax mooy da ngay gis ne ña ñuy saboote dëgg-dëgg sax ñoo gën ñu leen di saboote loolu la borom bi moo def loolu kene li bariwaane képp koo gis muy xeebi nit di leen saboote jàpp ne duñu dara moom ci boppam loolu lañ lay wax ne nit ki jullit bi bu demee ba jàpp ne moo gën xaj na xam ne xaj baa ko gën loolu lan lañ lay waxati li nga xamante ne mooy nitu mooy jullit nag nga ñëw di ko xeeb parce que yow daal yow yow askanu sàngam nga bokk moom mu bokk ci weneen déedéet loolu teguwul fenn loolu la suñu boroom di wax nii ne nag kon nag asa amaana an yakun na jigéen ñoo ñene ñuy saboote de xayrun ñoo xayran ñoo gën minhun na ca ña leen di saboote wala talmizu anfusakum ta tamit bu leen ayibal seen bopp de gis nga suñu boroom ne ayibal seen bopp bopp waxul na ngeen ayibal seen mbokku jullit ndax ayibal sa mbokku jullit mooy ayibal sa bopp bu dee ne xam nga ndax al mu'minu mir'atul mu'min comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax benn ci addine ci firi hadis boobu mooy al mu'minu way ngëm yàlla ji mir'atul mu'mini mooy seetu ki nga xam ne mooy mbokku jullitam mbokk woy ngëm yàllaam kon lépp loo xam ne moom ngay xeebe sa julli sa mbokk julli di ko ŋàññe na la xam ne mooy sa seetu rek nga tiim mooy dafa fekk yow noonu la nga gis ci moom lu lu taq rek xamal ne yow daa fekk yow lool ci yow la nekk moo tax bët bët boo xam ne bët bu taq la mënu gis lu dul to taq bu doon ne bët bu sell la bu leer doo gis ci sa mbokk lu dul lu rafet loolu nag mooy mbir mi kon mu ne kon wala talmizu kum bu leen di ayibal ci làmmeñ ak ci seen xef yeeg di ciibatu nit ñeeg di leen xeeloo ko regeju waaye yor sa làmmeñ di leen ji di leen di leen di leen xas waaye tamit di leen di leen di leen jëw ak lu ne bu leen ayibal anfusakum seen bopp waaye lool est ce que mooy nit dina toog di ayibal boppam mooy mbokku jullitam boo ko ayibal lay sa mbokk mooy xamal na yow sa bopp nga nga ay bël te loolu nag amul ñu naan ay worof lañ ñii nekk ay tubaab déedéet mooy ki nga xam ne jullit la nekk japonais wala nekk tubaab moom bu nekkee jullit sa mbokk la comme ni nga xamante ne bu dee ki nga bokkal deret moom gëmul l'islam du ëpp jullit kooku yow japonais ba la nekk jullit moom nga gën bokkal loolu lay wax moo taxoon mu waxoon na innamal mu'minun dëgg dëgg ci laay bi jiitu laay bii te gisoon ko weesu tëjee woon ko innamal mu'minun dëgg way ngëm yàlla yi kese ixwa ñooy ay mbokk loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam manoon a boole ki nga xam ne mooy Seydina Hamza al-Qurashi Seydina Hamza nekkoon baytaxam moom alayhi salaatu wassalaam doomu Abdul Muttalib sayyidu Quraysh nekkoon sangu Quraysh boole ko ak kan Suhayb ar-Rumi Seydina Suhayb nga xam ne mu ngi jóge woon ca Rom la jóge woon moom bokkul sax ci arab yi fa boole leen kan bilaalu nil xabashi seydinaa bilaal mi nga xam ne cosaanam même bu dee Makka la dëkkoon waaye cosaanam Éthiopie la mu boole ñoo ñépp man leen a dugal ci benn ronu drapeau ñuy xeex ngir benn diine benn kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñuy xeex ngir kàddu googu jëm kanam loolu mooy vrai multi pot nit bu yeewoo jullit bu yeewoo du ñëw da yéemu naan américain vraiment réew mi moo yéeme quoi melting pot yow cim waa jullit bu mel noonu yow yaa ngi mel ni xamoo sa diine l'islam kan moo koy jàngal melting pot kon nag mu ne wala talmizu anfusakum bu leen di ayibalal seen bopp mooy seen mbokk ndax ku ayibal sa mbokk sa bopp nga nga nga ayibal de wala tanabazu bil alqab te bu leen joxe mooy mooy di joxe ay surnom di wootante tur yoo xam ne ka nga koy woote moom moom loolu neexu ko mooy li nga xam ne léeg-léeg da ngay gis ne ñun dañoo am benn benn benn habitude mooy benn benn tàmm loo xam miin loo xam ne lu bon yàkkamti nañ ba gis ne nit lii bëggul ñu koy woowe nga gis ñu bari di ko woowe dañuy mujj sax léegi kenn dootu ko turam te xam nañ ne leekat ñu koy woowe surnom bi bëggu ko waaye ñu topp ko di ko woote xamal ne ku mel noonu yow moom sori nga njàngaleem l'islam te nag bul xalaat mukk ko ne yow mérité nga yaakaar bul yaakaar am benn appartement ci këru yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala tanabazu bil alqab bu leen joxe sobriquet yooyu di joxe ay surnom yoo xam ne du neex ki koy wax naan waaye way dara fii nga koy woowe moom neexu ko ba nee wax leen tout le temps leen neexu ngeen mujj di ko woowe saa ne loolu la borom bi ne nag bu leen mel noonu de bu dee ne bëgg ngeen liñ leen wax ci xujuraat yooyu le bi saaka ñaaw al ismul li nga xam ne mooy tur yi li nga xam ne turu kaccoor bi gudu toog génn topp bandal imaani ginnaaw tur yi nga xam ne turu ngëm yàlla wa man lam yatub képp képp nag koo xamante ne nii tuubul ci bàkkaar boobu ndax bàkkaar bu rëy la ñëw nit tudd leen am na loo xam ne nag moom moom de façon boobu dalay génn ci diine ji mooy nga ñëw koo xamante ne nii moom dafa tudd Abdurrahman par exemple yow nga ñëw di changer turam mooy jaamu buur yàlla mi fees dell ak yërmande nga naan waaye abdu shaytaan laa koy woowe kooku moom loolu nga def moom génne na la ci diine ji loolu mooy li gën a dëgër de mooy ne yow loolu ndax borom bi tabaaraka wa taala ngay ngay ngay fowe naan lu ko tudd Abdurrahman nga naan ko Abdul ah, ah, Abdullahwi walla Abdullahi nga naan ko Abdullahwi jaamu yàlla nga naan ko yow jaamu po kooku moom de toute façon loolu moom def na bàkkaar boo xam ne moom da koy génn ci diine ji parce que boroom bi tabaaraka wa taala kenn du fowee ay biram loolu lu garaaw garaaw la moo tax ñun ñu war a def très attention ak tur yu mel noonu waaye bu dee koo xamante ne nii bon dafa tudd euh, euh, Ibrahim ñu naan ko ay Ibu wala koo xam ne Yuusuf la tudd ñu naan ko Yuusu loolu noonu tekkiwul bokkul ak lii mooy yooyu ay diminutif la. mooy ne tur boo xam ne nii la toll ñu gudd ñu wàccal ñu gàttal ko waaw même bu dee nag li gën loolu sax taxul mu baaxa ah, mooy ne du bàkkaar bu tax ñuy wax mais nag mooy dalay tur yi yi nga xam ne Ibrahim li nga xam ne moo ci nekk Yuusuf ak yi nga xamante ne tur yu sell yooyu Shuayb ay ay ay ay ay yu mel noonu nga ñëw dimi def ko dagg ko loolu noonu Iblis tamit mooy fexe di jouer ci loolu ngir ñuy bañ a woowe nit ñi seen vrai vrai tur ndax tur yooyu dafa am yoo xamante ne borom bi daf ko def bu def ko ci tur yooyu ndax ña nga xamante ne nii ñoom ñoo yoroon tur yooyu di yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam Iblis nag moom moom du moom moom du du xeeb dara ngir yàqalu jullit moo tax foofu la lay jaare naan la wax yow loolu dara newu ci waay ah Muhammad gaay naan ko moo moo loolu c'est tellement grave mooy ne àggul ca lële nee nag mooy waxu ko ngir bu dee ngir saboote moom taxul ñuy wax kooku moom def na bakkar bu gën a rëy moom mais bu dee woote comme ni ñu koy defee noonu mooy ne loolu gënul te tamit mbir la boo xamante ne nii nit ñi nañ ci yar seen bopp fexe nit ki mu ni mu tudd ngeen koy woowe noonu ndax tur yooyu dañoo am solo te nit ki tur boobu tur bi muy bi muy bi muy bi muy yor day am conséquence ci ay mbiram lool moo tax sëñ bu mag bi radiyallahu taala anhu doon wax ne abu jahlin moom dara alaku ko lu dul turam ba nga xamante ne nii moom la yor kon nag bi mu ne kon bi salismul fusuuq kon nag aka ñaaw ci li nga xam ne turin kàccoor yi baadal iman ginnaaw bi ngeen gëmee loolu ba ngeen gëmagul mënoon ngeen di joxante yooyu ndax xamu ngeen woon nekkagu ngeen woon ci leer gi waaye bi ngeen nee ci leer gi di leerul islaam nag gëm yàlla waratu ngeen a doxe loolu man lam yatub képp koo xam ne nag tuubul fa ulaa'ika